بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 Eh, gisoon nañ ci fi borom bi subhaanahu wa ta'ala eh, di waxee naan baad a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim kallaa innahaa lazaa nazzaa'atan lish-shawaa tad'uu man adbara wa tawallaa tad'uu man adbara wa tawallaa wa jamaa fa awwaa fi nga xamante ne moom la ah, borom bi subhaanahu wa ta'ala di waxe kalla jajjul mukk déedéet mbir mi du demee noonu de innaha ah, ndax naka moom ah, sawara bi la za sawara buy tàkk la tey birbir nazaatan aji rocc di shawa ñeel cëru yaram yi te dana woo man képp koo xamante ne adbara dafa du mooyu adbara dafa wane ginnaaw wata wallaati mu du wa jamaate muy dajale di dajale alalam rek fa awaa di def ci gafaga gisoon nañ ci suñ jotaay bi weesu li nga xamante ne moom moo aju woon ci eh, njàngat yi wala boog yeggale nañ li nga xam ne moom moo aju woon ci njàngat yi kon ñu gisoon Euh, borom subhaanahu wa ta'ala ci aaya yi euh, ak aaya yi nga xamante ne ñoom ñoo ko jiitu day leeral xaalu ki nga xamante ne moom ab yéefir la boo xamante ne dafa topp bànneexu bakkanam nekk koo xam ne aji jomba jaamu la def ay xeeti bàkkaar ay xeeti musiba maanaam daanaka mën na ñoo wax bu doon jamono dañ naan dafa toj dëkk bi def lu ko neex ba noppi euh, léegi nag dem àllaaxira ba pare bëgg jël ñëpp nag daan ne moom daal ah, ñëpp la bëgg a weccoo mu ci melale borom bi subhaanahu wa di leeral ci aaya yii di wax ne mukk loolu borom bi du ko def de moom kay segam moom moo jëf li nga xamante ne moom moo koy yóbbu sawara boobaa moom ci jëmmi boppam rek moom moo ah, sombi sombim na ko naan moom moo rendi loxoom ci loxoom lay nàcc mbir mi du demee neneen mbir mi duñ ko wëlbati mu maanaam mu wëlbati ko neneen loolu bi nga xamante ne eh, kon ay yi borom subhaanahu wa taala di ci leeral xaalu waajoojee ak képp koo xamante ne dafa nekk maanaam ci eh, ci ci xaalam maanaam dafa nekk ci eh, situation yi nga xamante ne moom la ne ñu gisoon ne tamit ne kii nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala di wax ci aaya yi kooku day dafa nekk koo xamante ne soobul woon yoonu boroomam subhaanahu wa taala kooku jaarul woon ci maari ji wala boog mu jaar ba ca digg ba daal di jàdd daal di nekk ci leneen daal di jaar ci weneen yoon woo xamante ne bokkul ak yoon yi nga xamante ne moom mooy yoonu borom bi subhaanahu wa taala léeg lool day daal di dal nit mu daal dugg ci yoonu yàlla di dem ci yoonu yàlla ba jekki-jekki rek mu daal am loo xamante ne moom moo koy euh, xëcc maanaam moom moo koy génne Euh, ci yoon bi wala boog mu nekk ne dafa mujj nekk koo xamante ne dafa fàtte ne lii moo maanaam li ko tax a jóg moom mooy dem ci borom bi subhaanahu wa taala la ko moom mooy mboolem yëngatoom ak ay jëfam ak lépp loo xamante ne ay waxam la ak ay dal ay waxam jëfam maanaam mboolem yëngatoom yi ak ay dalam ak ay waxam ak ay jëfam euh, ak biiram ak biteem lépp dafa war a nekk di jaamu borom bi subhaanahu wa taala comme ni nga xam ne noonu la borom bi wa ta'ala waxe ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne ak nit muy doomu aadama lu dul ngir ñu jaamu lool loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax euh, doomu aadama ñëw ci kaw suuf naka noonu comme ni nga xam ne noonu la ko waxe wa maa umiru illa liya'budu allaha muxlisina lahu diina xunafaa wa yuqimu salata wa yutu az wa dhalika diinul qayyima digaluñ leen leneen lu dul xanaa ñu daal di Euh, jëfal yàlla borom subhaanahu wa taala maanaam ñu jaamu ko toroxlul ko ya'budullaha muxlisiina lahu diina maanaam ñu daal di koy sellalal mboolem jëf yi ba pare nekk ñoo xamante ne dañu naan coow tegu ci yoon bi wëllif lépp loo xamante ne ak ndëngtala ak sànkute euh, te taxawal julli te ñuy joxe azaka lii moom mooy doxalin wu rafet wi lii mooy li nga xamante ne moom mooy euh, ah dundin wi nga xamante ne mooy dundin wu rafet bi moo tax baat diine li nga xam ne moom lay tekki dëgg-dëgg moom mooy dundin euh, tekkiwul comme ni nga xamante ne euh, ci euh, tubaab moom la gaa yi di wax religion bi borom bi subhaanahu wa taala naan inna diina inda allahi waaye li muy tekki maanaam ne ne maanaam tegtalewul ne rek religion maanaam mooy diine gi nga xamante ne mi ngi yem ci julle koor ak yeneen yi nga xamante ne ñooy wër-wërloo ci lool waaye li muy tekki moom mooy dundin maanaam mooy mod de vie baat boobu lool maanaam mode de vie loolu moom mooy ad diin Euh, maanaam kon indallahi fu buur yàlla subhaanahu wa taala moom mooy al islaam loolu moom moo tax bàyyiwul dara amul lenn loo xamante ne am na lu dul ne borom subhaanahu wa taala leeral na ko yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngale na ko kon li nga xamante ne moom moo aju woon ci waajooju kon ci ñooñu nga xamante ne kon sóobuwuñu jaaruñ ci yoonu borom bi subhaanahu wa taala loolu moom mooy waral ci ñoom ay jikko ñaaw di développé wu maanaam di daal di juddoo ci ñoom wala di gën di ci ñoom bu ko defee li nga xam ne moom la ñu gisoon ci basmala bi mooy turu yàlla yi borom subhaanahu wa a ak ay meloom te moom mooy qualité yu mag yooyu nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam qualité yooyu day nekk loo xamante ne ñoom duñ koo dundal ci seen biir te pourtant borom bi subhaanahu wa ta'ala bi mu leen di bind noonu la leen bindee maam Adama alayhi salaatu wa salaam mu daal koy xamal yooyu yëpp qualité yooyu yëpp mu def ko ci moom xamal ko ko benn bu ci nekk mooy allama Adama al asmaa kullaha wa allama ma al asmaa kullaha maanaam maam borom subhaanahu wa taala xamal na maam aadama mboolem yi nga xamante ne ñoom ñooy tur yi tur yi yëpp xamal na leen leen maanaam mooy tur yàlla yi borom subhaanahu wa taala ay meloom bàyyi wu ci benn yëpp nag maanaam mu waroon koo incarné waroon koo jëfe waroon koo doxalin waaye ñoom ñu jàpp yëpp benn par benn di désactiver di dindi di dindi di dindi maanaam ba nga xamante ne euh, seen tur yi maanaam seen jë qualité yooyu yëpp benn nekkatu ci ñoom lool moom moo waral ñu daal di mujj nekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy almujrimun ñoom ñooy euh, aji jomb ñaa jaamu kon lool moom moo sababal ci ñoom ñu daal di mujj fi nga xamante ne moom la ñu mujj muy ak maanaam mujj boo xamante ne mujj bu ñaaw la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko woon ci suñu weesu léegi nag borom bi subhaanahu bi leeral ne xaalu kooku bu mu leen bu mu nekk loo xamante ne daf leen di jaaxal daf leen di jommal ngir ne doomu aadama su deful ndànk maanaam ni nga xamante ne moom mooy fii aslu xilqate maanaam ni nga xamante ne mooy ci cosaanu mbindam maanaam ni nga xamante ne noonu lañ ko tabaxe mooy tabaxu bi noonu lañ ko tabaxe maanaam doomu aadama dafay am euh, day faral di mën bi jeng ci yu mel noonu ba nga xamante ne foofu lay mujj kon képp kon nit ki dafa war di fexe di jéngu maanaam bi di jéngu di xat tànk tubayam ngir daal di euh, dem maanaam ci bërëbu yéegukaay yooyu comme niñ ko gisi woon na comme ay bërëbu yéegukaay la ci yéegukaay maanaam dafa maanaam ni mu mel nga xamante ne comme ay escalier la maanaam nit comme kii comme si maanaam buy maanaam loolu moom moo tax nekkul lu jub maanaam comme liñ ko gisee woon ne maa rek maanaam faaw day am xeetu dëng gu ci nekk maanaam goo xamante ne comme ni nga xam ne nit ki buy yéeg montagne la maanaam du nekk rek benn euh, lu taxaw nii rek jub déedéet waaye dafa nekk loo xamante ne day mel ni ab waaye nag nga war koo yéeg di escalader di dem di dem maanaam mu nekk loo xamante ne lu xaw a jafe la. mu nekk loo xamante ne du yomb loolu moom moo tax mu nekk loo xamante ne kon nit ki dafa war a def yitteem xeex ak bakkanam maanaam jàmmarloo ay noonam te moom mooy seytaane ak bakkan ak banneex ak li nga xamante ne moom mooy bànneex moom mooy pomitu adduna yi yii ñeent yii ñoom ñooy noonu yi xam ne ñoom ñooy noonu bakkan yu mag yi ñoom ñooy noonu doomu aadama yu mag yi nga xamante ne dañ koy teree dem ci borom bi subhaanahu waaye ci biir yooyu tamit muy pomitu adduna yi am na ci ñeneen ñi wala bokk ci seytaane am na ci ay seytaane nit am na seytaane jinne comme li borom bi subhaanahu wa ta'ala wax li kulli nabiyyin ja'alna aduwwan shayatina min al wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura borom bi subhaanahu wa ta'ala danne ñi nga xamante ne ñoom ñooy seyta doomu aadama maanaam amul benn yeneen Ah, alayhi salaatu wassalaam lulul ne defal nañ ko ay cheyta ay ay noon ñoo xamante ne ay cheytaane lañ ci ay jinne ak ay nit yoo xamante ne ñoom ñi kenn ku ci nekk yuuhi ba'duhum ilaa ba'din dañuy déeyante kenn ki day déeyi kenn ku ci nekk maanaam ñuy ñuy waxante maanaam zuxrufal qawli ay wax yu rafet nii ci biti yu taaru waaye lépp xuruuran nekk ay ay ay ay ay ay ay nax saay ne lépp nekk ay wor kon lool ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy seytaane yooyu ak ñi nga xam te ne dañuy jëfandikoo adduna ak maanaam di ko wane di taaral taaru adduna muy zuxrufal xayaati dunya moom mooy taaru adduna yi ak li nga xam ne moom mooy bànneexu bakkan bi ak li nga xam ne moom mooy nit ki ci jëmi boppam moom bakkanam yi yëpp moom mooy yi nga xamante ne ñooy noonu nga xamante ne nit ki daf lay dafa war a def ndànk ci loolu borom bi nag subhaanahu wa taala ci aay yi ci tegu nga xamante ne ci lañu war a dugg muy leeral xaalu ñooña di wax lan moom moo tax ñoom ñu mel noonu ñu mel wax a'udhu billahi a'udhu billahi minash shaytanir rajim innal insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a sadaqallahu al-azim maanaam loolu di leeral doomu aadama ni nga xamante ne noonu la mel mu ne innal insana naka nit muy doomu aadama xuliqa bindeef na ko halu'a mu nekk koo xam maanaam mu nekk yaafus wala boog halwaa mu nekk ko euh, mu mu nekk aji aji saalit maanaam mën na da koo tekkee noonu maanaam yaafus wala ab taal akuy saalit maanaam iza fe iza saa yoo xamante ne saa yoo xamante ne massahu dal na ko euh, xayrun lu baax maanaam yiw mu am alal wala boog mu am yiw rek bu yegg si ci moom comme ni nga xam ne insha allahu taala dinañ ko euh, leeral iza massahu sharru bokk lu bon iza massahu sharru lu bu fekkente ne dafa am Euh, lu bon lu bon lu ko dal jazuwa mu nekk koo xam ne ne ku làcc la maanaam euh, mu daal di nekk ku làcc wa idha massahu waaye su ko dalee alxayru yiw lu baax am am rek manua mu nekk aji xañe inna al insana xuliqa halwa idha massahu sharru jazua wa idha massahu alxayru manua kon loolu la sadaqallahul azim yooyu aaya mooy aaya yi nga xam ne moom la ñu war a gis maanaam kon borom subhaanahu wa ta'ala ginnaaw bi mu leeralee yooyu yëpp muy leeral kon doomu li nga xamante ne moom mooy xaalam ba nga xamante ne su deful ndànk moom yoonu yàlla borom subhaanahu wa te su deful yoon wee nga xamante moom mooy yoonu gaaye moom yoon woo walay rek maanaam bu defee bu daal di mujj daal bokk ci mujj mu ne yi nga xamante ne ñoom ah, dañuy daal di mujj dem sawara mu ne kon inna na maanaam kon inna maanaam naka mooy li wér bu wóor mooy li nga xamante ne gisoon nañ ko ci baatu inna loolu maanaam leeraloon nañ ko ci suñu jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal na fii moom mooy suñu ñetteelu mooy ñetteelu yoon bi nga xamante ne ñu ngi koy gis mu ne al insaana mooy doomu aadama al insaan maanaam doomu aadama nag fii borom maanaam ah, al insaan ah, doo doomu aadama baat bi ci boppam maanaam insaan mi ngi daal di euh, jugee maanaam ci euh, li nga xamante ne moom mooy euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ci li nga xamante ne moom mooy li fi mu jóge am na ñu wax ne fi nga xam ne moom la baat doomu aadama maanaam al insaan muy nit fi nga xam ne foofu la jóge moom mooy al unsu bi nga xamante ne moom mooy safaanu al wahsha maanaam al moom mooy wét wéttaliku maanaam al unsa maanaam di wéttaliku tamit maanaam mooy lan moom mooy ne doomu aadama dafa nekk koo xamante ne dafay faral di wéttaliku ba pare di bëgg ku koy wéttali di bëgg di nekk ci biir nit ñi comme ni nga xam ne noonu lañ koy waxee l'homme est un animal social maanaam moom mooy moom ak yeneen njaay àll yi am na yu bari yoo xam ne ñoom ñoo ko nuroo maanaam ci bind bi leen borom subhaanahu wa taala bindee ci suuf ak ci ndox ah, loolu waaye tamit waaye li nga xamante ne moom foofu la ñu wuutee waaye fi ñu fi ñu wuutee nag bokk na ci maanaam moom mooy ne doomu aadama moom maanaam dafa nekk koo xamante ne eh, dafa ànd ak al unsa moom mooy ak wéttaliku bu lool moom moo tax doomu aadama yi ñu bëree bëri daal di gis ne suñu bëggee eh, métital nit maanaam dañ koy ber bu ko defee comme loolu moom moo ñu koy tëj kaso ak yeneen ak yeneen ñu daal di koy ber su ko defee mu daal di eh, génn ci li nga xamante ne moom mooy ni mu mel naturellement maanaam ci nature day daal di jafe ci moom naka noonu tamit képp koo xamante ne léeg-léeg dafa dugg si ci benn dëkk boo xamante ne xamu fa gisu fa xamu fa kenn te xamul dëkk bi mi ngi fay doog a yegsi gis nga soo gisee ci mbedd mi ñaare ni nga ko xàmmee maanaam léeg-léeg ngir lan maanaam ngir euh, da ngay gis ni kii daf kii wéttalikuwul maanaam euh, dafa am habitude habitude habitude am li mu daan tàmm ak yi mu gis ak fi nga xamante ne foofu la nekk fii vraiment du du para palaasam wala boog kii ku bees la loolu tamit euh, yooyu yëpp da nga daal di gis moo tax tamit léeg-léeg fu nit ki jugee ci benn dëkk dem ci beneen dëkk bu la waa dëkk boobu jubalee maanaam day gaaw ñu daal koy nax maanaam ñu daal koy nax lu tax ngir ne euh, dafa nekk ne moom nit ki fi muy maanaam balaa moo nekk dëgg-dëgg bala moo am ak mat maanaam faw muy wéttaliku faw muy nekk ci biir yeneen nit ñi loolu moom moo tax ak wéet di beru daa iman nekkul loo xamante ne euh, lu baax la ci doomu aadama Euh, kon doomu aadama faaw day daal di nekk ci euh, kon biir nit ñi loolu moom moo tax kon ñu naan ko al insu maanaam mooy al insu dañuy wax al insu di wax tamit al insaan euh, di kon moom mooy doomu aadama yi moom moo tax masalan ab aw askan dañ leen wax unaas maanaam aw askan lañ aw nit lañ dañ leen di wax unaas wala anasi comme waa anasiya kathira comme ni ko alquran waxe ak innahum unaasun yatatahharuna maanaam loolu yëpp man dafa nekk loo xamante ne day eh, ay ay ay mbooloo ci insaan la ci ay nit la waaye bu fekkente ne dañoo groupe dañoo daje nekk ay groupe nekk ay mbooloo loolu lañ leen di wax insaan comme ni ñuy waxee xaw xawmun maanaam aw nit eh, ab mbooloo ab peuple kon loolu moom mooy kon ngir ne ñoom ñi faw dañuy daal nekk ñoo xam ne dañuy wéttali ko wonte mu am ñoo xamante ne eh, maanaam loolu moom moo tax waykat bi daal di wax ne wa ma summiyal insaanu illaa li umsihi walal qalbu illaa annahu yataqallabu doomu aadama daal tuddewuñ ko doomu aadama nit lu dul ne li illaa li umsihi lu dul ci wéttaliku nga xam ne moom lay wéttalikoo ñeneen ñi wa wa walal qalbu illaa annahu yataqallabu maanaam euh, te euh, xol tamit tuddewuñ ko xol lu dul ne moom dafa fekk ne moom xol day jàllarbiku kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo dox ci diggante Euh, euh, moom mooy kon doomu aadama ak ñi nga xamante ne ñooñu lu ñuy tuddee njaay àll wala boog rab yi mu am leneen waaye am maa nag jinne maanaam jinne ñoom tamit dañuy dund euh, dundin woowa comme ni doomu aadama yi waaye dañ leen tuddee jinne ngir li ñuy fàddu maanaam ngir ne li nga xamante ne duñ leen gis ci suñu ay bët loolu moom moo tax ñu tuddee leen jinne comme ni nga xam ne aljanaan moom mooy xol looloo tax moom ñu tuddee ko xol maanaam aljanaan ngir ne day li nga xam ne moom mooy aljanin moom mooy Euh, euh, do doo ki nga xamante ne mooy liir bi nga xam ne daal nekk ci biiru doomu aadama bi ci biiru jigéen ci biiru yaayam kooku loolu la kooku dañ koy wax ngir ne dafa làqatu maanaam lool moom moo tax fu amee jiim ak noon loolu day tekki la ak làqatu hatta aljanna aljanna tamit loolu moo tax ñu tuddee ko aljanna euh, suuf si day làqatu ngir ngir sax maanaam li nga xam ne mooy ñax yi fa sax ak garab yi fa sax loolu moom moo tax jardin janna ñu tuddee ko janna kon loolu yëpp euh, dafa am euh, kon kon da ngay gis ne loolu moom moo tax ñun nag bi nga xamante ne ñun ñu gis jinne yi loolu ñun ñu tuddee leen tuddee suñu bopp euh, nit ñi maanaam uns maanaam ñu tuddee ci suñu bopp insaan loolu benn wax la ci waxu yi nga xamante ne ñoom ñooy borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñaareelu wax ji nga xamante ne moom la wax ne foofu la jóge moom mooy ci mi ngi jóge ci al nisyaan maanaam maanaam mooy fàtte bayit bii nga xamante ne moom la wax léegi am na neneen ñu koy jàngee mooy wama summiyal insanu illa li annahu yansa walal qalbu illa annahu yataqallabu doomu aadama tuddewuñ ko doo doomu aadama lu dul ne eh, eh, lu dul ne day day fàtte eh, la waaye li nga xamante ne te comme ni nga xamante ne loolu la borom bi subhaanahu wa ta'ala wax wa laqad ila aadama min qablu fa nasiya walam najid lahu azma maanaam ne dañoo kóllërante wala nag doom maam Adama alayhi salaatu wa salaam ci lu jiitu waaye fa nasiya mu daal di fàtte maanaam kon doomu Adama dafa nekk koo xamante ne dafa gaaw a fàtte fàtte googu loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, daal di wax ci xadis bu nekk sunan imam at-Tirmidhi rahimahullah daal di nasiya Adama fa nasiya zurriyata maanaam doomu euh, maanaam maam Adama alayhi salaam dafa fàtte moo tax it di fàtte. waaye fàtte borom subhaanahu wa taala daf koo def mu nekk xéewal gu mag ki doomu aadama ngir ne bu fekkoon ne nit ki doonu toon maanaam euh, euh, fàtte euh, day wane ni nit dafa wàññeeku kon dafa matadi te dafa war a mën a nekk rek jaamu ki nga xamante ne moom du fàtte waaye tamit doo fàtte dafa nekk loo xamante ne xéewal gu mag la ngir ne bu fekkoonte ne doomu aadama yi duñu fàtte kon fi mu toll képp koo xamante ne mos ngaa dund aw naqar wala ak jafe-jafe wala ak tiis bu boobaa dootoo ko fàtteeti daa iman da ngay daal di nekk di dugg ci loola maanaam naqar googu di yëngatu ci sa xol daa man maanaam mu bañ a nekk loo xam ne du wàññeeku boo gisee nit ñi di fàtte di di di maanaam mbir yi euh, temps bi di def ne euh, nit ñi seen naqar yi di wàññeeku wala maanaam mooy ne dañuy fàtte dal bu njëkk gi maanaam ni mu dalee woon ci bu njëkk bi ni mu taree woon ni mu wexee woon ni mu tàngee woon ni mu naqaree loolu nga xam loolu la ñuy fàtte fàtte googu moom mooy indi ñu ñu koy mën di ñu koy mën di tàmm wala boog ñu koy mën di nangu eh, te di mën a dund di nekk ci leneen kon nag doomu aadama borom subhaanahu wa taala daf koo bind ngir ne kon dafay fàtte te dafa gaaw a fàtte loolu moom moo tax kon doomu aadama eh, nga gis ne kon saa yoo xamante ne tudd nañ ko dañ koy daal di delloo ci li nga xamante ne moom mooy wi li nga xam ne mooy cosaanam te moom mooy ne nit la ko mooy mooy mbindeef boo xamante ne dafa bëgg di nekk ak yeneen mbindeef yi maanaam di bëgg di wéttaliku euh, naka noonu dafa nekk nit koo xamante ne maanaam nanguwul di wét euh, te euh, naka noonu nanguwul tamit di bàyyi ñu koy bàyyi ci ginnaaw naka noonu tamit nit mbindeef la boo xamante ne dafa gaaw a fàtte kon nag loolu moom moo tax daa iman saa yoo xam ne alquran day wax ak doomu aadama yi masalan naan leen yaa ayyuhan naas ay yéen ñi maanaam daf leen di delloo wattu cosaan googu ni leen ay yéen ñi nga xamante ne da ngeen a gaaw a fàtte ay ñi nga xamante ne nangu woo leen wéet da ngeen di bëgg keneen ku leen di jàppale maanaam mooy ne da ngeen di doole da ngeen a doyee di loolu moom moo tax nangu woo leen a nekk yéen kese maanaam kon nag yéen ñii ah ittaqu rabbakum ah te ngeen ragal seen borom wala wag yéen ñii abda ah, nii ngeen mel oh budu rabbakum jaamu seen borom day daal di tegtale njariñ gi nga xamante ne moom moo nekk ci euh, nit ki di xam ne moom cosaanam lii la moom mooy cosaanu doomu aadama borom bi fi fii subhaanahu wa taala ginnaaw maanaam fii euh, euh, mu wax kon nit naka doomu aadama moom dafa am jikko dafa am melo yoo xamante ne noonu la mel lool moom mooy kon képp koo xamante ne mooy doomu aadama rek war naa bàyyi xel yeewu daal ne a ah, man day borom bi subhaanahu wa taala melale na ma nii ci alquran kon nag naa bàyyi xel ba nga xamante Euh, du may daal di dellu ci li nga xamante ne moom moo tax ma am ngërëmam ndax ne bu fekkonte ne ngërëmal yàlla ak subhaanahu wa taala ak topp yàlla nekk ci li nga xamante ne moom la bëgg dafa nekk loo xamante ne dafa dëppoo euh, nature doomu aadama kon kenn ku ko digal maanaam ndax yanuwul maanaam muy borom subhaanahu wa taala di digle ba pare di yónni ay yeneen alayhi salaatu wassalaam di wàcce ci jamono ju nekk ci bërëb yu nekk mu wàcce ay nitu yàlla ay borom xam-xam ngir ñuy nekk di jàngal nit ñi di leen leeralal ak di leen xupp ak di leen lu si ci yàlla fekk ne maanaam naturellement doomu aadama moom maanaam day dem rek ci yàlla noonu bu fekkonte ne noonu la nekkee lu yombee noonu kon lool du am sens kon nit li nga xamante ne moom moo tax kon doomu aadama daa iman dafa war di nekk koo xam ne day def day xoolaat boppam di settantalaat boppam di xool mi ngi ci boor yoon wi ko borom subhaanahu wa ta'ala digal wala boog daa topp lenn ci li nga xamante ne dafa dëppoo ak cosaanam ngir ne du loolu yëpp du lépp moo dëppoo ak cosaanam ci ci lépp lu dëppoo ak rek dafa wuuteeg borom bi waaye am na lu dëppoo ak cosaanam loo xamante ne moom mooy tax muy nekk koo xamante ne day gaaw a fàtte yàlla wala boog muy gaaw a nekk ci loo xamante ne euh, di bëgg di wéttalikoo nit ñi di bëgg di mel comme ni nit ñi di mel di bëgg di doxale comme ni nit ñi di doxale maanaam ba nga xamante ne sax léeg-léeg nit ñi dem nañ xamante ne tey même bu ñu demee marché sax wala bu ñu demee ci boutique yi wala yu mel noonu du ñu jënd liñ bëgg ñoom dañuy jënd li nga xamante ne moom nit ñi wax ne loolu moo xew maanaam du ñu jënd li wala boog bu ñuy def du ñu def li nga xamante ne moom ñu bëgg du bu ñuy solo ñu soloo li nga xam ne ñoom moom la bëgg wala moom lañ gis ne lii moo baax moo jaadu waaye dañuy def li nga xam ne waa ñoom seen waa jamono ñi leen wër ñi nga xam ne ñoom ñoo leen wër ñu bokk ñoom société dañ leen di wax ne lii moo xew boo ko deful rek yow da ngaa démodé yow da ngaa mel neneen maanaam loolu lu tax ngir ne tabi'a doomu aadama mooy nature bi nga xamante ne moom la am muy cosaanam moom mooy nekk loo xamante ne moom mooy yeewu ci moom euh, di ko wax ne euh, demal maanaam demal nga euh, dëppoo ak li nga xamante ne moom mooy yeneen nit ñi bu ko defee nga wéttalikoo ak ñoom te loolu tamit doomu aadama bu nekk war na ko bàyyi xel comme ni nga xamante ne Euh, noonu la euh, la maanaam noonu la ko borom subhaanahu wa ta'aala di fii maanaam nga gis ne mu jëfandikoo baatu al insaan waxul ibnu aadama waxul ne inna ibnu aadama waxul ne doomu aadama moo dafa ni nii maanaam ba pare mu jëfandikoo baatu insaan ngir leeral li nga xamante ne moom mooy xaalu loola bi muy wax nag wala qad karramnaa foofu waxul insaan mais dafa ni bani aadama maanaam kon dafa ne bi ñuy dëgg dëgg wallahi teral nañ doomu aadama yi lu tax ngir ne teraanga googu maanaam ajuwul ci le fait que ñu nekk nit waaye dafa aju sur le fait que ñu nekk ay doomi maam aadama alayhi salaam moom mi nga xamante ne qualité yi yàlla yëpp maanaam tur yàlla yi ak meloom yi borom subhaanahu wa taala xamal na ko ko ràng na ko ko ba pare mu daal moo tax mu ne wa ko fiihi min ruuhi ma daal di wol moom ci sama ruux maanaam kon loolu euh, kon yooyu ñaari xeeti place yooyu jar na xàmmee beneen mbir bi nga xamante ne moom moo aju ci euh, mbir mi ci baatu al insaan bu ko defee ñu daal di dugg euh, ñu ñu ñu ñu daal di yeggale li nga xam ne moom moo des ci baat ba yegg si waat ci masala yi doog dellu si waat li nga xam ne moom mooy tabaa'ul insaan mooy nit ki doomu aadama li nga xam ne noonu la ko borom subhaanahu wa taala tëggee euh, loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala ci masala yi yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci suñu wala boog euh, wala naam masala yi maanaam jàngat yi nga xam ne moom moo nekk suñu aay yi kon subhaanahu wa Euh, kon euh, doomu doomu doomu doomu aadama kon daf koo def mu nekk koo xamante ne euh, moom kon ci nature am nii lay mel maanaam day nekk koo xamante ne kon ak te dafay fàtte dafay nekk koo xamante ne day day dafa bëri loo xamante ne daf koy daf koy dal maanaam dafa bëri loo xamante ne daf koy dal te li ko ko yóbbee moom mooy jaxasoo ki nga xamante ne moom lay bëgg di jaxasoo ak nit ñi léegi nag mu def kon beneen masala bi nga xam ne moom lañ doon wax léegi te moom mooy masala Euh, bi aju ci wàllu kan la ñu jublu ci al insaan fii borom subhaanahu wa di wax naan al insaan maanaam doomu aadama ana kan la ci jublu ngir ne alquran euh, alquranul karim day wax baatu doomu aadama ba pare ci jublu euh, ay maanaa yu wuute comme ni nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wax ne ne bim naan wa bada bada a xalqal insaana min tiin dafa tàmbale bind Euh, comme a'ta kulla shay'in xalqahu xalqahu wa bada'a xalqal insani min tin maanaam moom moo jox bépp mbindeef li nga xam ne mooy ak euh, euh, bépp mbir moo jox ak mbindam ba pare daal ne wa bada'a xalqal insani min tin mu tàmbali bindu doom aadama ci ban comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee ni ci beneen aaya wala wa laqad xalaqnaakum summa sawwarnaakum summa qulnaa lil malaa'ikati isjudu li aadam maanaam ñun de wallahi bind nañ leen xalaqnaakum summa topp sawwarnaakum ñu tabax leen ñu defar leen ba ngeen tabax ngeen am forme ba pare nag naa qulnaa lil malaa'ika topp ñu wax malaaka yi ne ah, ah, usjudu li aadama bindal leen maanaam ah, sujjootal leen maam aadama alayhi salaatu salaam maanaam aaya boobu benn ci firin dinañ ñëw ci ñaareelu firin yi ci bu ñuy benn ci maanaam moom mooy ne aadama lañ bindee noona maanaam kon maam aadama kon bu ñu wax al insaan bu boobaa da ngay gis ne ci aaya bële ma wa bada a xalqal insaana min tiin kooku maanaam maam aadama lay beneen bi nga xamante ne euh, loolu la borom subhaanahu wa taala naan xalaqal insaana min alaq kooku nag doomu aadama yëpp ci dugg maanaam ne doomu aadama dañ kudul maam aadama rek maanaam ak soxna Hawa alayhi salaam maanaam loolu day daal di dugg ci biir aaya bii moom mooy ne borom subhaanahu wa dafa ne Euh, dafa bind aat aadama ci loo xamante ne alaq la moom mooy loo xam ne luy lonku la maanaam alaq day tekki luy lonku moom mooy li nga xamante ne mooy euh, alaqatan ah euh, maanaam mooy alaqa fa xalaqna al alaqata mudra dégg nga fa kasawna al mudrata izama ah dégg nga wala boog fa kasawna al izama laxman boog fa kasawna al izama laxman summa ansha'nahu xalqan axar ah maanaam kon borom subhaanahu wa taala ci aaya yooyu muy leeral ne kon dafay lonku lonku googu nag mu nekk xeet lumbu maanaam lumbu boo xam ne day lonku maanaam loolu moom mooy alaqa kon li nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa di wax ci aaya yooyu kon mooy ne doomu aadama al insaan daf koo bindee lan maanaam muy doomu aadama kon loolu dañ ci borom subhaanahu wa daf koy wax bi ci duglu doomu aadama léeg-léeg tamit ci yeneen aaya yow yu bëree bëri maanaam def ci wax nag dugal ci ñëpp maam aadama sax ci biir lay daal di dugg comme fi mu naan euh, wa xuliqal insaanu da'ifa doomu maanaam nit muy muy nit kon al muy nit doomu aadama maanaam nit ma al insaan mooy l'être humain maanaam l'humain euh, euh, loolu boobu maanaam kon li nga xamante ne moom mooy bu dee doomu aadama mooy fils d'Adam mooy aadama bu dee personne moom mooy shakhs maanaam shakhs moom mooy une personne maanaam yooyu yëpp kon xaw na wuute la moom mooy nit mooy moo wala mooy nit kon loolu euh, kon bu boobaa doomu aadama dafa nekk koo xamante ne euh, kon euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala ne nit ñëpp dañ leen a bind ñu nekk ñoo xamante ne da'ifan maanaam dafa nekk koo xam ne dafa néew doole kon foofu borom bi subhaanahu wa ta'ala su koy wax di wax al insaan daf koy wax fekk ne nit la ci jublu maanaam ki nga xamante ne rek mooy nit de manière bu am tamit ki nga xamante ne euh, moom léeg-léeg borom bi subhaanahu wa taala wax al insaan fekk yéefir bi la ci jublu comme fi nga xamante ne moom lay wax ne innal insaana la yatgha kalla innal insaana la yatgha ar ra'ahu istaghna moo boobu abu jahl la ci jublu woon maanaam ci waxu lu ëpp ci tafsir kat yi waaye tamit képp ku yéefir da ngay daal di dugg ci wax jooju muy kalla bi innal insaana naka doom aadama ji te moom mooy abu jahl mi mu yéefir bi la yatgha ginnaaw ni dafa beew maanaam day beew ar-ra'ahu istaghnaa su gisee ni rek mi ngi commencé woomal maanaam waaye nag loolu tamit terewul ne doomu aadama yëpp dinañ dugg ci biir te dinañu wax lu dinañu leeral loolu insha allahu taala léegi nii ngir ne masala la boo xamante ne moom la ñu war gis nii moo tax ñuy wax wax yi yëpp beneen mbir bi nga xamante ne moom tamit ba tey day aju ci euh, doomu aadama moom mooy li nga xamante ne euh, ne nit euh, borom subhaanahu wa taala léeg mu daal di wax Euh, nit fekk li nga xamante ne euh, moom la ci jublu euh, moom mooy maam aadama comme beneen bi ci des yaakaar naa waxoon nañ ko léegi bi mu naan te lool bokk na ci moom mooy arrahman allama al quran xalaqal insaan maanaam mooy moo bind maam aadama lay tekki allamahul bayaan moom moo ko xamal kaddu maanaam wax ak li nga xamante ne moom mooy tur yi yi nga xam ne moom moo nekk ci biir yëpp ak tur yi borom bi subhaanahu wa ta'ala Euh, loolu tamit moom mooy euh, ak wax maanaam làmmiñ mooy làkk bi nga xamante ne moom mooy làkku cosaan yi te moom mooy suryaaniya maanaam kon moom moo ko ko xamal naka noonu tamit euh, al insaan borom subhaanahu wa ta'ala di di di di dina ko wax fekk li mu ci jublu moom mooy doom aadama bi nga xamante ne moom dafa mat moom mooy al insaanul kaamil comme li nga xamante ne moom moo tax sóoratul insaan mu tuddee ko al insaan bi nga xam ne moom lay wax naan hal ata ala al insani hiinun na ad-dahri lam yakun shay'an madhkura uh, maanaam uh, après nag mu daal di wax nag inna xalaqna al insana bu boobaa mu daal di dugal doomu aadama yépp min nutfatin amshajin nabtalihi fa ja'alnahu sami'an basira uh, inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura maanaam bu njëkk bi moom day wax ne doomu aadama boobu nga xamante ne moom la bind ma maanaam moo jàll jamono joo xamante ne nekkutoon yàlla bind ko amal ko mu daal di nekk kon nit ki nga xamante ne moom mooy nit ku mat ki nga xam ne day daal di delluwaat fi asli tëmpati yi maanaam mooy fi mu tàmbale woon noonu la delluwaate ba nekk koo xamante ne mooy nit ku mat ku yegg ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala loolu moom moo tax sax sóoratul insaan maanaam bu ñu xoolee bokk na ci mooy ne sóoratul insaan moom mooy saar euh, euh, juróom-ñaar fukkeelu saar ak juróom-benn mooy 76 te 76 moom mooy kawnu tamit maanaam moom mooy ne borom bi subhaanahu wa taala maanaam bi adduna bi univers bi maanaam ngir ne doomu aadama moom mooy univers bu mag bi te kooku doomu aadama bu mag bu mag bi moo tax ñuy wax maanaam kooku moom mooy univers bi naka noonu tamit ki nga xamante ne naka noonu al insaan maanaam maanaam 76 boobu tamit moom mooy abd maanaam mooy jaam bi loolu moom mooy ne kon bi nga xamante ne doomu aadama bi nga xam ne dafa dem ba incarné nekk jaamu yàlla bu mat bi muy abdullahi kooku mooy al insaanul kaamil kon borom subhaanahu wa taala tamit euh, euh, daf koy wax. Euh, kon looloo léeg-léeg tamit comme yeneen yi naan xuliqa euh, euh, euh, hal yanzurul insaanu mimma xuliqa xuliqa mimma in daafiqin yaxruju min bayni sulbi wa taraa'ib loolu min baabil ishaara tamit doomu aadama bi nga xamante ne moom lañ ci jublu moom mooy doomu aadama bi nga xam ne dafa mat mooy nit nga xamante ne mooy al insaanul kaamil mooy ki nga xamante ne ndax nit ki fi mu delloo ba nekkaat cosaanam maanaam li mu nekkee woon cosaanu ndox bu delluwaatee ba nekkaat loola maanaam nga xam ne dafa jeex tàkk nekk jeex tàkk seey ci borom bi subhaanahu kooku day daal di nekk nag nit ku mat maanaam mu delluwaat daal di gis ne moom ten maanaam melowoo melo yi nga xam ne moom mooy meloo ndox bi nga xam ne moom lañ ko bindee woon ci cosaan mooy xamul mënul sañul amul ah, ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ñooy melo yooyu yëpp mu incarné bu boobaa day di nekk nit ki nga xamante ne moom mooy nit ku mat loolu nag min babil ishaara la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee léegi maanaam tegtalewul ne waaye mënef na koo firi ni doomu aadama rek ci ci luñ ci cosaan loolu moom moo tax nag mbooloo ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute ci aaya bi ne ba ndax al insaan lan lay tekki ñenn ñi daal ne al insaan li nga xamante ne moom lay tekki fii moom mooy doomu aadama bi nga xamante ne euh, dafa euh, maanaam euh, mooy yéefir bi yéefir bi la ci lay tekki lu tax ñu ne ngir ne borom bi subhaanahu wa taala ci kaw dafa wax ne al mujrimu maanaam yi kon aji jomb cee jaamu te kooku mooy ci weddi woon yàlla borom subhaanahu wa taala bay laajte nan sa ala saa ilum bi azabin waaqi' borom bi ne lil kaafirina laysa lahu daafi' maanaam kon loolu booba boobaa ñu ne loolu moom moo tax eh, ay ay wax ne maanaam ñu ne kon al insaan fii doomu aadama bi nga xam ne moom la ci borom subhaanahu wa jublu moom mooy eh, doomu aadama bi nga xamante ne moom mooy ci cosaanu maanaam moom mooy yéefir bi Euh, loolu wax la yoo xamante ne ñenn ci salaf yi ci mufassiruna yi rahmatullah alayhim ñoom dañ koy daal di wax ku mel ne ñoom al imam mujahid ak ñeneen rahimallahu al jami' mu am ñeneen ñoo xamante ne dañoo jàpp ne bal maanaam insaan maanaam doomu aadama daal li nga xam ne moom la ci jublu fii moom mooy mboolem doomu aadama yi maanaam ju maanaam ñi ak yéeféer yi ñoom ñëpp la ci jublu maanaam ngir ne li nga xamante ne moom te te te loolu bu bokk na ci li nga xamante ne moom moo koy dëgëral tamit ci saar bi mooy li mu ci ci ginnaaw gi nga xam ne noonu la melale doomu aadama noonu lay mel muy nit ki ni nga xamante ne noonu lay mel ci mu daal di ci daal di illal musalliin ba mu des ñi nga xam ne ñoom ñooy julli ñi way julli yi ngir ne su fekkonte ne yéefir bi lay wax maanaam kon bu boobaa du wax ne jikko yu bon yi nga xamante ne moom la lim ci doomu aadama daal ne ñenn rek lañ ci setti te ñoom ñoo ci mooy ñi nga xamante ne ñoom ñi ngi julli julli gu jaaru gu jaar yoon bi nga xamante ne dañoo melo melo ñi nga xam ne dañoo julli wala boog muy te mooy ñi nga xam ne dañoo jokkale seen diggante ak seen borom al musallimun moom mooy ñi nga xamante ne dañoo jokkale seen diggante ak seen borom euh, mooy dañoo connecté wu ci buur yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala mu daal di lim foofu kon juróom-ñetti melo yoo xamante ne daf leen a lim ngir wane ni ñii mu ñu melowoo melo wi ñoom dañoo connecté wu ak yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala ba tax ne ñoom jikko yu bon yii nga xamante ne moom la ñuy wax yëpp maanaam ñoom melowoowu ñu noonu ñee ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo soobu ci yoonu yàlla dëgg dëgg ñooñ ñooy yëg jëm ci borom bi ñoom ñooy ñi nga xamante ne mi'raaj bi nga xam ne mooy mi'raaj bi wér bi ñoom dañ koo melowoo kon loolu moom mooy li nga xamante ne kon euh, te loolu amaan na mooy li a dëgër insha allahu taala te dinañu la wax lu tax maanaam li tax moom mooy ne euh, borom fii nii borom wala bo maanaam ñaari wax yëpp xaqiqatan euh, dëppoo nañ ndax ngir ne ñaari wax yëpp ma def na leen a dëppale mooy ne dañ naan nit ñëpp lu ci jublu waaye nag dafa fekk ne nit ki ci cosaanam maanaam euh, euh, ci cosaanam euh, day faral di mel nii jikko yi day nekk ci moom moo tax ñu melale ko nii maanaam jikko yi nga xam ne moom lay tudd ci aaya yii day nekk ay jikkoom loolu kon nit mooy mel noonu cosaan waaye nag dafa war a nekk koo xamante ne dafa war a évoluer di tarbiye wu ba mel neneen waaye su évoluer wul tarbiye wul jaarul ci yoonu yàlla ba yéeg ba yegg ci borom bi subhaanahu wa taala deful tarbiya bi ak tazkiya bi ak tarqiya bi maanaam mooy tarbiya bi mooy yar bi tazkiya bi mooy sellal bi nga xam ne moom lay sellal bakkanam ak tarqiya bi moom mooy mu yéeg rañaan dem ci borom subhaanahu wa taala su fekkente ne deful yii day daal di mel comme yéeféer bële maanaam kon bu boobaa mën nañ ne kon doomu aadama ci cosaan bi bu fekkente ne daa bàyyi noonu day daal di nekk mujrim maanaam day dem ba nga xam ne day koo xamante ne euh, yu bon yi dañuy daal di fees ci moom maanaam ngir ne day topp bànneexu bakkanam topp seytaane topp li nga xamante ne moom mooy bakkanam ak ay bànneexam topp tamit adduna bu ko defee ak mboolem yi nga xamante ne ñoom ñooy wër ci loola bu ko defee nag mu daal di koy fattal mboolem bunt yi nga xamante ne moom moo nekk ci xol bi te di war koo jég yeggale ci borom subhaanahu wa taala buntu leer yëpp daal koy lëndëmal daal koy muur bu ko defee mu daal di nekk mujjirim bi te mujjirim boobu su ko nekkee maanaam day du jomb ci moom was mu daal di jàll daal di dugg ci kufru ngir ne pas-pasam du baax waxam du baax jëfam du baax doxalinam du baax kon loolu noonu la ñu boolee ñaar yëpp ne kon nit ki liñ ci jublu rek mooy nit ki cosaan waaye sauf ko buñ ko bàyyee noonu muy dund ci àdduna bi noonu rek maanaam léegi tey bu fàtte yàlla ndax dafa gaaw a fàtte maanaam nit ci cosaan comme daa gaaw a fàtte soo ko bàyyee léegi mu fàtte yàlla soo ko bàyyi léegi mu fàtte xattaa boppam comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxe wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun mu ne te bu leen eh, mel ni ñee nga xamante ne ñoom dañoo fàtte yàlla yàlla fàtte loo leen seen bopp mu ne ñooñu ñoom ñooy ñi kàccoon ni moo tax léeg-léeg ñenn ñi daan ne waaw diw sàngam wala ñii xanaa dañ leen a léegi léeg-léeg nga gis ko nga maanaam ñu jàpp ne maanaam sëriñ diw maanaam euh, te nam mel doxu maanaam baaxul bokk maanaam tuddee ko sëriñ sax hatta maanaam tuddee ko sëriñ tooñ sëriñ si la waaye nag ñu waaye ko noonu ngir ne noonu lañ leen di tuddee tamit maanaam ñu ne sëriñ diw moom xanaa day lëgëy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay taalibeem léegi la nga dégg ku koy maanaam dafa am luñ ñu leen di jox wala daa am lu ñu leen di def wala nangam euh, wala cheikh diw day def nangam ay taalibeem xëy na lool moom moo tax euh, ñu topp ko noonu waaye moos kii ni mu mel goos ñëpp war nañoo xam ne matudu sëriñ maanaam euh, matudu sax ab taalibe wala boog du ab jullit sax foofu ndax maanaam yi muy wax ak yi muy def ak xeet ni muy doxale kenn liggéeyu leen xaqiqatan kenn liggéeyu leen lii mooy li wér lu tax maanaam ñoom noonu la ñu mel maanaam danoo fàtte yàlla yàlla fàtteloo leen seen bopp lii rek moo am maanaam mais kenn ku leen liggéey wala ku leen def dara wala lu ñu leen jox ñu naan ko wala dara lool moom itam ci tooñ la maanaam di tuumaal loolu nit ñi te d'ailleurs waa mi gars yi pourtant ay intellectuel mais intellectuel lañ ci li nga xamante ne moom mooy li doomu aadama yëpp bokk waaye li nga xamante ne moom mooy li aju ci diggante yi ñoom ak seen borom subhaanahu wa taala sori nañ jikkoy intellectuel maanaam lii moom mooy problème dégg ndax dañoo fàtte yàlla rek fàtte gi ñu fàtte yàlla rek maanaam yàlla fàtte loo seen bopp lii rek moo xew dégg nga euh, kon euh, euh, te te te lii plus nit ki di fàtte yàlla plus maanaam euh, muy topp koo xam te ne da koy gën a sànq yàlla nañ yàlla sàmm nit nag dana dem ba fàtte yàlla maanaam ci niveau boo xamante ne day daal di mujj nekk yéeféer ba nga xamante ne sax dootul àndati dootul mën a sax toppati kenn maanaam dootul mën a toppati kenn kuy woote ci yàlla xattaa ba yàlla ci boppam dootu ko gëmatee sax daf koy sax fàtte ci dundam maanaam du sax jaar ci làmminam turu yàlla yàlla nañ yàlla sàmm euh, Euh, loolu moom mooy li nga xamante ne kon moom la aaya bii di wax borom subhaanahu wa taala daan ne xuliqa dañ ko bind maanaam moom mooy doomu aadama borom subhaanahu wa moom maanaam fii nag bind gi ki nga euh, mbind maanaam al xalq dafa am ñaari maanaam moom mooy euh, dafay tegli day tegtale ni nga xam ne noonu la waxee fële mooy nattale maanaam comme ni nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa taala ni a'ta kulla maanaam moo jox. mbir mu nekk ak bindam maanaam moom mooy lan moom mooy moo ko nattale ba nga xamante ne noonu la ko bindee noonu la nattalee mbir yu nekk daal di ne lii kat nii lay loolu yëpp ñu nekkoon ci euh, xam-xamam moom borom bi subhaanahu wa euh, ca azal mu nekkoon ñu nekkoon maanaam ba dara dul yi nekkoon ci xam-xamam moom borom bi waaye euh, li nga xamante ne moom mooy mbindeef yeneen yi nga xamante ne nag moom mooy seenu am-am. lool moom dafa nekk loo xamante ne dafa sosu ngir ne borom subhaanahu wa taala moom moo leen jëlee ci euh, ak ñàkk am indi leen ci am euh, kon euh, moom mooy moom borom subhaanahu wa taala moom kon moom mooy huwal mubrizul a'yaana fil ilmi mutlaqan ila aalamil ayni bi hissin wa surati maanaam moom loolu la ci al maanaam maarij yi bokkut ak maarij eh, bii nii comme ni nga xam ne noonu la eh, kenn ci suñu kilifa yi di ñu di ñu mbalagee di ñu tooñ naan yow moom ba léegi maarij yi rek ah ba nga xamante ne sooy wax ci maarij sax léeg-léeg eh, du ñu xam sax ban maarij maanaam foog ñu préciser ban maarij ngay wax maanaam loolu di di mbalag maanaam di mbalagee noonu yàlla waaye ala kulli haal yàlla na ko yàlla sàmp te fay ko maanaam li nga xamante ne moom la ñuy wax maanaam kon ci boobu beneen xasida la bu ñu bindoon toftale ko ci turu yàlla yi benn ku ci nekk euh, définir ko ak tamit wax lan la yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rangoowee tur yooya maanaam bu foofu nag ci tàmm bi ñuy wax ci ki nga xam ne mooy alxaaliq dañ ne huwa al mubrizul ahyana fi l ilmi mutlaqan ila al aalami al ayni bi hissin wa surati fa qaama bi ta'yinil euh, wujudi euh, fa qaama bi ta'yinil wujudi mu bari mu mu bayyinan naam fa qaama bi ta bi ta'yin al-wujudi mubayyinan lahu baynahum bayna al-ulumi bi anwati maanaam kon yéen borom bi subhaanahu wa ta'ala kooku moom mooy al-xaaliq maanaam mooy ki nga xamante ne mu waa mumayyizan lu mubayyinan mumayyizan fa qaama bi ta'yin al-wujudi mumayyizan lahu baynahu bayna al-ulumi bi anwati maanaam kon loolu moom mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala kon borom subhaanahu wa taala moom mooy kan mooy maanaam moom mooy al mu mubrisul ayaani moom mooy génnee ci biti feeñal ci biti waxoon nañ ni sax maanaam mooy génnee ci biti mooy feeñal leeral maanaam mbir yëpp jëm yëpp moo leen génnee ci biti euh, euh, waaye fan la leen jële fil ilmi ci xam-xamam maanaam la leen jële te ci xam-xamam la ñu nekkoon mutlaqan ci luñ joyal mu daal di kenn ku ci nekk mu définir ko nattale ko daal ni kii nii lay mel lii nii lay mel lii nee lay lay mel jox ko ay caractéristiques yëpp yi nga xamante ne moom la am euh, dégg nga ba daal di koy génnee nag ah, dégg nga ilaa alamil ay nii maanaam ci jëm ci adduna bii nga xamante ne moom mooy àdduna bii nga xamante ne nag dañ lañu maanaam mooy bi ñu mën a eh, eh, bi ñu mën a eh, distinguer lenn lu ci nekk ak leneen bi waaye bi xessin moo xam ci jëmmum la mel wa wala boog melo bi mu am maanaam lenn lu ci nekk borom bi subhaanahu wa taala moom moo ko melalee noonu génne ko amale ko noonu moo tax moo borom subhaanahu wa ta'aala dafa taxaw ci daal di eh, distinguer leeral li nga xamante ne moom mooy euh, nekk téef yi maanaam mboolem lu am rek mu daal di koy lu nar a am rek mu daal di koy préciser ne lii dana am nii la nar a loolu moom maanaam ta'yin wujudi mumayyizan lahum baynahu baynal euh, udumi ah, euh, bi anwati maanaam te mooy borom subhaanahu wa mu daal di leeral loolu ba noppi daal di leen di tàqale ak li nga xam ne moom mooy ñàkk am. ngir ne dafa am mbir yoo xam ne borom bi subhaanahu wa taala xam na leen ñi ngi ci xam-xam borom bi waaye borom bi subhaanahu wa taala ci namm-nammam ak ci xam-xamam ak ci dogalam dafa dafa dogal ne loolu yooyu duñ génn mukk ci ñàkk am ñëw ci am maanaam mooy ñooñu daa iman dañuy daal di sax ci ñàkk am kon borom bi subhaanahu wa taala moo leen amalee moo defee noonu mbir mi ñooñu mu dugal leen bàyyi leen ci ñàkk am loolu moom mu teqale nag yi nga xamante ne daf leen a nar a bàyyi ci ñàkk am ak yi nga xamante ne daf leen a nar a génnee ci am loolu mu daal di koy nattale benn bu ci nekk ba pare def ko nag ci loo xamante ne moom daf leen cee forcer maanaam nekkul ne ñoom ñoo tànn ne faaw ñooy amal seen bokk wala danañ mel nii wala danañ mel ne borom subhaanahu wa taala moom ci boppam ci ndogalam ci bëgg-bëggam ci sañ-sañam ci mën-mënam ci kattanam ak ci nekkal gi muy nekkal mbir yi wala boog ñàkk nekkal gi muy ñàkk nekkal mbir yi moom moo leen doxale lay noona kon loolu maanaa boobu moom mooy maanaa globalité wu maanaam bi nga xamante ne mooy maanaa bu bu bu ñu bu mat euh, bi nga xam ne moom la wax al xalq maanaam mbind waaye li nga xamante ne moom la kon loolu moom mooy ne bu dee borom subhaanahu wa taala waaye bu fekkente ne euh, xa euh, borom subhaanahu wa taala leen mu ne ba masalan fi mu ne bada a xalqal insaana min tiin loolu mooy ñaareelu maanaa bi la ci dugal moom mooy dafa tàmbali doomu aadama maanaam doomu aadama maanaam muy euh, maanaam mintin ci ban kon maam aadama daf koo bindee ci ban alors que yeneen doomu aadama yi maanaam bi mu naan inna xalaqnal insaana min nutfatin amshaajin nabtalihi maanaam ne dañoo bind doomu aadama ci toq ndox maanaam kon nga gis ne euh, borom subhaanahu wa taala léeg mu bind bind moo xam ne day jëlee ci ñàkk am indi ci am léeg-léeg mu bind waaye mu am fu mu ko jaarale lool tamit dañ koy tuddee euh, xalaqa xalaqa maanaam kon moom mooy mbind moomu Euh, euh, am na léeg-léeg xalaqa di tekki maanaam sos wax wax joo xamante ne amul wala boog yaa ko créer ci sam xel ak sa bopp rek daal koy amal lu tax ngir ne cosaanu takdir googu moo tax mooy nattale googu di teg ak di distinguer loolu moom moo tax comme ni nga xamante ne ñooñu lañ doon wax naan in hadha illa xuluqul awwalin maanaam yéefiri dañ doon wax ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam li muy nettal mu ne in hadha illa xuluqul awwalin lii daal mooy yu yooyu gaa yi sosoon ñu njëkk ña maanaam daan ko nettali muy wax yu du dëgg yi loolu euh, loolu moom la mun a ataxluquuna iska euh, euh, ataxluquuna iska maanaam mooy da ngeen a bind ndax da di sos ay ay wax yoo xam ne du dëgg maanaam nga nga gis na ah ah taxluquuna is is iska moom mooy ay sos maanaam kon moom mooy ne yéen a ko amal comme ni nga xam ne tamit loolu lañ wax yéeféer yi wax ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ne alquran dii daal in hada illa ixtilaaq lii daal lu ñu sos kese la maanaam mooy ne dañ koo nattale ci xel mu nekk wax joo xam ne du dëgg maanaam ñoom noonu lañ koy waxee maanaam baatu euh, xal foofu li muy tekki ci ñoom maanaam mooy wax joo xam ne du dañ koo sos rek créé ko ci xel ci seenu xel ak seenu bopp li nga xam ne nag mooy doomu aadama kon fii borom subhaanahu wa taala di leeral nii fii nag ne dafa am nuñ ko bindee maanaam borom subhaanahu wa taala bi muy nattale doomu aadama ne dana génn ci am ci ñàkk am dugg ci am naka noonu dana ko amal dina ko defar maanaam dafa am noo xamante ne noonu la bindee doomu aadama mooy lan mooy euh, euh, mooy ne dafa am d'abord ci nit ki niñ ko bindee tabaxe ko comme ni nga xam ne moom mooy ne maam aadama ci ban ak ndox lañ ko bindee wala ci moom ruuxam naka noonu ki nga xamante ne moom mooy nit ki dañ ko bindee euh, comme xalaqal insaana min maarijin min xalaqal insaana xalaqal insaana min aay wax naan xalaqal insaana min tiin maanaam wala min turab maanaam moom moo ko bindee ci euh, suuf ci ci ndox comme ne arrahman allama alquran xalaqal insana allamahu albayan euh, ash-shamsu wal qamaru bi husban wan najmu wash-shajaru yasjudan euh, ci aay yooyu bi mu naan bi mu naan wa xalaqal jaanna min marjin min naar voilà mbala bu dee safara nag moom maanaam bu ne bu ne ki nga xamante ne moom mooy kudul mooy jinne al jinne yi ñoom ñoom ci tàkk tàkk safara lañ leen bindee maanaam min marjin min naar alors bu dee doomu aadama fi ñu ko bindee moom mooy ci ban lañ ko euh, bindee waaw xalaqal insaana min salsaalin kal faxaar maanaam dañu bind doomu aadama gis nga ci ban boo xamante ne euh, dégg nga euh, dafa dafa mel ni lu ñu lu ñu lu maanaam ban boo xamante ne dañ koo tàng dafa mel ni lu ñu tàngal lu ñu tàngal ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu commencé maanaam lu ñu dugal ci ci fuur maanaam ba mel ni lu ñu dugal ci fuur waaye wa xalaqal jaanna min maarij min naar moom moo bind tamit jinne maanaam mu nekk ci ñu bindee ko ci tàngooru safara kon nit biñ ko bindee ci suuf mooy quatre éléments yooyu da gis ne kon suufa ngi ci ndox a ngi ci bana ngi ci ngelaw ngi ci maanaam mooy ndax faxaar maanaam mooy mooy comme loo xamante ne day ëff day maanaam euh, fumée buy jóg maanaam nga gis ne ngelaw ànd na ci kon muy quatre éléments yooyu lañ bindee doomu aadama yooyu nag dañoo waral ci doomu aadama ay jikko yu muy amee ak ay melo yoo xamante ne moom lay yore Euh, kon bi muy bind doomu aadama noonu la ko bindee mu am yeneen yoo xamante ne wax na ne noonu lañ bindee doomu aadama euh, te fii euh, mu am daal di njëkkee daal di ñëw ci aaya bii di leeral yenn ci xaalu doomu aadama ay meloom mu ne halwa maanaam dañ ko bindee mu nekk koo xamante ne dafa caalit voilà dafa dafa dafay dafay caalit am na benn baat bi ñu jëfandikoo woon léegi Euh, ngir euh, wax ne maanaam te muy muy muy firi ak laacité maanaam euh, boobu nga xamante ne kon xe xe maanaam muy xeetu yaafus voilà maanaam ne doomu aadama dañ bindee kon mu nekk koo xamante ne dafa yaafus tamit maanaam kon muy muy muy ñaari firi yooyu muy haluwa mu ndax alhala mooy xeetu yaafus gu nit ki di amee wala boog xeetu caalit gu muy amee moom mooy koo xamante ne tey moo tax alhala mooy koo maanaam mooy loo xamante ne tey euh, bu bu ci yow mënoo mënoo tenir ci dara maanaam mooy koo xamante ne euh, du mën a du mën a tenir ci dara maanaam mooy mënta muñ dara su fekkente ne lu ñaaw maanaam daf koo dal comme ni alxuraan wax nii rek maanaam mooy koo xamante ne lu mënti xew rek euh, comportement am du nekk comportement bu baax parce que lu tax parce que day nekk koo xamante ne bu gisee lu lu bu gisee alal wala loo xamante ne bànneexu bakkanam daf ka bëgg day gis da ciy xër maanaam mu xër ci nekk koo xamante ne du ci ànd ak sago waaw kay mooy ñàkk sago carrément daa ñàkk sago ci lépp loolu tamit alwax day tekki lool mooy ku ñàkk sago ci lépp kon ñàkk sago yaafus ak euh, saalit mooy saalit mooy loolu nit ki maanaam tey masalan tey am mbayeen boo ko tegalee boolu ganaar da ngay gis ni mu ci ni koy tiimee noonu maanaam li muy def maanaam loolu lañ tuddee saalit maanaam ni muy comporté woo bu ci nekkee loolu lañ tuddee saalit waaye tamit léeg-léeg mu daal di yor tamit comportement yoo xamante ne mbir day xew événement bu ko dalee rek nga gis mu daal di commencer euh, maanaam comme ni ñu ko waxee maanaam mu daal di perdre sang-froid maanaam mooy mu nekk koo xamante ne euh, day commencer tiit jaaxle nga gis euh, mu daal di commencer xulli bët yi commencer wax wax yoo xamante ne jaaduwul di doxalee doxaleen woo xam ne jaaduwul loolu mooy sànni bi maanaam kon nit kon moom mënta nekk nit buñ ci ni mu bindoo ci cosaan noonu la bindoo loolu nag li ko indi moom mooy néew doole gi nga xam ne moom la néew doole comme ni borom subhaanahu wa taala wax ne innal insaana mun mun wa xuliqal insaanu da'ifa maanaam doomu aadama dañ kaa bindee mu nekk koo xamante ne dafa néew doole kon borom subhaanahu wa taala tamit kon ni nga xamante ne noonu la bindee doomu aadama muy caalit googu nga xamante ne moom la moom moo nekk ci moom moom doomu aadama dafay nekk loo xamante ne dafay feeñ maanaam dafa bokk ci li nga xamante ne tamit moom lay melowoo ci moom mooy mu nekk koo xamante ne dafa gaaw a euh, dafa gaaw a saalit maanaam dafa nekk koo xamante ne day gaaw a saalit waaw rak teg rek maanaam luñ ci teg rek mu daal di xaddi daal yi daal di daal di saalit comme ni borom subhaanahu wa ta'ala di wax naan wala in azaqna al insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur mu ne naka doomu aadama moom de noonu la mel moom mooy koo xamante ne la Euh, suñu ko mosalee lu lu lu lu yërmande bu tukkee ci ñun maanaam suñu ko mosalee kaana ya usa naka doomu aadama su fekkente ne dañ koo xéewale dañ koo may xéewal wa idha an'amna am na insani a'rada da ngay gis mu daal di dummóoyu yàlla wana aabi jaanib yi daal di sori daal di sori dem maanaam dem ci wàllam naka noonu tamit noonu lay dummóoyoo mbindeef yëpp nit ñëpp lay wan ginnaaw voilà idha an'amna 'ala al-insani a'rada wana aabi jaanib yi wa idha massahu sharr su ko lu bon dalee rek kaana ya usa gis mu daal di xàndi mu yàquus maanaam kaddu mel comme si mu maanaam euh, maanaam eh, eh, espoir am yëpp maanaam loolu moom mooy ñàkk sago boobu mooy gis nga day tàqali koog sagom voilà loolu tamit beneen fi wu xalaa la mooy day tàqali sagom beneen bi ci des mooy comme masalan beneen fi borom subhaanahu wa taala ne laa yasamul insaanu min du'a il xayri wa in massahu sharru fa ya'usun qanut doomu aadama day moom du la euh, euh, du insaan maam du tàyyi ci di ñaan lu baax min du'a il xayr alal bi am am man lépp maam lu denc di ko ñaan yàlla may ma nangam yàlla may ma nangam foo ko fekk mi ngi ñaan waaye deux yu fa mu ne waaye wa imma saw sharu lu bon bu ko dalee rek nam ko dala rek fa ya usul ko mu daal di commencé xat maanaam nga gis mu daal ne la ca xat bi carrément ah, mel ni ko maanaam daal di daal di daal di perte maanaam lépp doomu aadama kon loolu moom mooy nature am ngir ne néew doole gii nga xamante Euh, moom la néew doole te euh, loolu moom moo tax xala maanaam di tekki loolu moom moo tax euh, mooy kon kon te jikko jooju jikko la joo xamante ne dafa am ñaari wàll wàll gi nga xamante ne moom moo féetewoo ak nit ki maanaam moom mooy ne moom nit ki noonu lañ ko bindee waaye liñ ko bindee foofu tamit tegtalewul ne daa iman nit ki xalaa googu ko dal moom mooy yaafus googu caalit googu ah yooyu noonu nga xamante ne ñoom ñoo ko dal loolu tegtalewul ne Euh, que ni dafa nekk loo xamante ne mënut a tàqali ak moom maanaam ne naturellement noonu la mel maanaam ci naturel mais tegtalewul ne loolu mënu ko exploiter ba mu baax mënu ko mënul ko ak loolu tegtalewul loola loolu moom tax te euh, ndax su doon la day da dootul nekk ci ŋàññi maanaam dootul nekk ci ŋàññi ci kawam beneen bi ci des tamit moom mooy ne barab subhaanahu la taala dafa euh, dafa wax ci maanaam beneen beneen bi ci des tamit maanaam moom bii loolu day euh, maanaam beneen wàll bi mooy li nga xamante ne nag ci ay doxalinam lay doon maanaam li nga xam ne loolu la ko yàlla bindee mu nekk noonu naturellement loolu du ci loolu lañ koy ŋàññee waaye liñ koy ŋàññee mooy suy jëf yi loola maanaam te lu ëpp ci nit ñi nag maanaam bu duñu duñu mesurer entre pression bi nekk ci seen biir li nga xam ne moo nekk ci seen biir caalit googa ak tamit ñu dem ba jëfe ko maanaam ngir ne nit sax mën naa maanaam léeg nit ki lu mu nekk nekk nekk nekk am mbayeen wala sàmbeen maanaam mën naa tim boole ginaar bu xamee ni muumu ko wala boog dafa woor maanaam mu bañ mu bañ koo laal maanaam loolu par contre du du le fait mu bëgg ko lañ koy ŋàññe mais liñ koy ŋàññe mooy le fait que mu mu mu daal di koor gi dafa métti garaawul bàyyi ma euh, lañ ci maanaam loolu foofu lañ koy ŋàññe maanaam loolu mooy problème bi te te kon xam gi nga xam ne moom la ñu wax maanaam loolu la beneen. Euh, mbir bi nga xamante ne tamit foofu la ñuy daanee la allah mooy ne ñu leeral tamit ne mbind moomu nga xamante ne moom la ñu bindee doomu aadama tegtalewul ne maanaam loolu euh, dafa nekk loo xamante ne comme niñ ko bindee ci ban wala niñ ko bindee ci tokk ndox man yu wala yooyu wala euh, euh, maanaam bind ko ci biiru yaayam këni jikko jooju maanaam noonu lañ ko ko bindaale tegtalewul loolu waaye day tekki ne naturellement borom bi ni bindee doomu aadama moom mooy tax ak li mu ko maanaam circonstance condition yi mu ko teg mooy tax mu mel noonu day daal di yomb ci moom loolu moom mi ngi mel ne rek comme ni borom subhaanahu wa wax ne xuliqal insaanu min ajal nit dañ ko bindee ci yàkkamti maanaam tegtaluwul ne ba jëmmi yàkkamti ci boppam dafa bokk ci tabaxam waaye li muy tekki mooy am jikko la boo xamante ne daa nekk ci moom te loolu doomu aadama yi li ci ëpp noonu la ñu mel ci nag dinañ ci gën a ñëw insha allahu taala euh, ci jotaay bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu ala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 من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون